wa an uqbata bni aamir radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alam tara aayatin unzilat haadihi laylata lam yura mithluhunna qatt qul a'uudu bi rabbil falaq wa qul a'uudu bi rabbin naas rawaahu muslim rahimahu rahimahullah kon al imaam al haafiz an-Nawawi moo dil ñu ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre mille treize fukk ñett ñu nekk ci bunt bi nga xam ne moo doon wax chapitre cent quatre-vingt-trois bunt bi wax ci soññaate ci ay saar ay aay yoo xam ne yu jagoo lañu yu am ay jagle lañu xadis mille treize biñ mujj woon a gis mooy bim ne woon wa an anasin radiyallahu anhu anna rajulan qaal ya rasulallah inni uhibbu hadhihi sura qul huwa allahu ahad kon ci jotaay boobu lañ jeexale woon li jëm ci alhamdulillah li fi imaam indi ci gëneelu saar boobu bi suuratul ixlaas di suuratu qul huwa allahu ahad tey mu indiwaat ba léegi ay ngëneel yoo xam ne ay saar la ba léegi dugaguñ yoo xam ne ay aaya kese la mooy ab saar ginnaaw suuratul fatiha ginnaaw suuratu qul huwa allahu ahad léegi nag mu ñuy indil beneen saar ñeneen ñaari saar seeni ngëneel muy mille quinze mille quatorze mu ne waan Uqbata ibn Amir mu ngi jële ci saxaaba boo xamante ne mu ngi tuddoon Uqba di doomi Amir radiyallahu anhu anna rasulallah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala daf koo wax moom ne ko ne ko alam tara ndax yow Uqba yëgoo ah, ay laaya yoo xamante ne nii unzilat wàcce nañ leen hadihi layla guddi layla leen borom bi wàcce ci ma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam yura gis nit aji gis masula gis lu mel ni laaya yooyu mooy ci wàllu lan i wàllu musluwaay xattu mukk waaw mu ne ko nag mooy qul a'udhu bi rabbil falaq waaw qul waxal a'udhu maa ngi muslu maa ngi daw di laqu ca borom bi rabbi borom daw ngir mu musal ma bi rabbil falaq borom al falaq am ñu ne mooy weeru am ñu ne suba gi ak wax yu bari yoo xam ne am nañ ci a'udhu bi rabbin nas ak beneen saar muy qul a'udhu waxal a'udhu maa ngi muslu maa ngi daw ci borom bi bi nga xam ne bi rabbil nas borom nit ñi ci moom laay daw di làqu waaw ba ne mu jeexe mu ne xadis bi rawaahu soloo na ko soloo na ko muslimun al imaamu muslim rahimahullah kon loolu la xadis boobu di wax léegi euh, hadis bi kon laaj bu njëkk mooy est-ce al imaam muslim kese ko solo ñu ne la déedéet al imaamu ahmad ibnu muhammad daal di woon na ay solo waaye naka noonu al imaamu abu daawud al imaam at-tirmidhi ak al imaam an-nasaa'i ak al imaamu akkale ad muslim yi ñoo ko solo imaam rahmatullah al jamii al imaamu muslim mu ngi kon di kitaabul masaajid wa mawaadi'u salaa baabu fadli qiraa'atil mu'awwidatayn <coughs> mu ne wa haddathanaa Qutaybatu ibn Sa'iid mu ne te nettali nañu Qutaybatu ibn Sa'iid Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah ath-Thaqafi mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Jariir mu ne ki ñu nettali mooy Jariir di Jariir ibn Abdil Hamiid ibn Jariir ibn Qurt ibn Hilaal abu abdillah ad-dabbi ar-raazi al-kuufi al-qaadi rahmatullah alayhi an bayaan moo ko jëlee ko an bayaan di bayaan ibn bishr al-ahmusi al-bajali al-kuufi al-muallim rahmatullah alayhi an qays ibn abi haazim moo ko jëlee qays ibn abi haazim eh, ibn awf nga xam ne mooy qays ma lahu naziru al-bajali al-ahmusi al-kuufi rahmatullah alayhi an uqba ibn aamir moo ko jëlee ci kiñ naan uqba ibn Amir ibn Abs al-Juhani Abu Hamad ñii ne Abu Su'ad ñii wax Abu Amir ak Abu Amr Abu Abs ak Abu Asad loolu ay ay ay dàkkantalam muy Uqbat ibn Amir al-Juhani eh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi moom eh, mu ne anna rasulallahi mu ne kan lawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama hmm? Uh, anna uh, qaala qaala qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alam tara ayatin unzilatil layla lam yura mithluhunna qat qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas kon noonu la ko al imaamu uh, muslim daal di indee léegi ginnaaw lii nañ ci teg beneen xadis bi ndax beneen xadis bi tamit ci mu'awidatayni lay wax kon beneen bi mu ne al imaamu muslim rahmatullahi ajono al imam an-Nawawi hmm? al imamu an-Nawawi uh, rahimahullahu tabaraka wa nabi muy hadis mille muy hadis bi nga xam ne mooy hadis numéro mille quinze voilà hadis mille quinze foofu la indi li léegi nag mu ne ah mu wax nii mu ne waan abi saidin alxudriy radi allahu taala anhu annahu qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yata'awwadu min aljanni wa ayni al-insaan yata'awwadu minal jaanni wa aynil insaani hattaa nazalatil mu'awwidataan falammaa nazalataa axada bihimaa wa taraka maa siwaahumaa rawaahu tirmidii rahimahullahu wa qaala hadiisun hasan wana al imaam mu andi lii nga xam ne ginnaaw lole <coughs> eh, eh, eh, bon riwaayu Uqba bi nag. am na ñu ko gën a guddal euh, biñ gis sànq bu Uqbat ibn Amir al-Juhani mais bon liñ ci wax nii doy na am na ci nu mu gën a nu mu ñëwee euh, euh, ci surtout al imam <coughs> nga xam ne foofu dane kuntu aqudu bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam naqatahu fi safar nee na man Uqba dama ne woon doon wombatal yeneen sallallahu alayhi wasallam ak naagaam géléem gi mu waroon fekk ci tukki lañ ne woon fa qaala lii mu ne ma yaa Uqbatu alaa u'allimuka xayra suuratayni quri'ata <laughs> mu ne ma yow wax ba ndax man yoneen saa sallam bu ma la jàngal ñaari saar yi gën yoo xam ne jàng mas nañ ko jàng fa allamani mu xamal ma qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin mu ne bi ma ko yoneen saa sallam jàngalee nag bon falam yarani surirtu bihima jiddan yoneen saa sallam <laughs> nee na mu jàngal ma ko <coughs> mais mu seetlu ne affaire bi daal daa mel ni bon <laughs> xam naa ni mu doon xaare réaction bi mu doon xaar ci man defuma ko quoi mooy gisul ci man ma ma ma ma ma ma ma kontaan ci lool falamma nazala bi mu wàccee nag li salaati subhi ngir jiitaleen li nga xam ne mooy jullit suba salla bihima salaata subhi linnaas léegi ci tukki lañ ne woon léegi nag ñu def escale halte <laughs> gisoon nañ ci ci li jëmoon aadaabu safari yooyu ñu def halte daal di wàcc fenn dal fenn léegi nag ñu war a julli nag ngir suba ñi julli suba bi ñu wàccee yeneen saa salaam ñaari saar yooyu la tari ci ñaari rakka yi nga xam ne moom la leen jiite nee na nag <laughs> falamma farala rasulullah sallallahu alayhi wasallam min as-salat iltafata ilayya fa qaala ya uqbatu kayfa ra'ayt <laughs> saa sallam jiite nit ñi ba pare daal di tourner <laughs> gis nga ci mbooloo mi xam na ne maa ngi fi ndax maa ko doon wommatal giléemam bi mu dama yaa uqbatu yaa uqba maa uqba kayfa ra'ayt noo gisee noo gisee saar yi ma yaa saar yooyu ma la waxoon mu ngi nii moom laa jullee <laughs> moom laa leen jiite waat <laughs> waaw <laughs> eh, waaw ndax moom dama yaakaar daa bëggoon yeneen saa jàngal ko ay saar yu buddu buddu yu yeneen jàngal ko ñaar yi ne ko lii la waaw allahu akbar mooy almu'awwidhatan nga xam ne dañoo nekk bi eh, làmboo lépp loo xam ne lu nit di ute musluwaay ci lépp lu bon waaw képp koo xam ne dafa takkook moom borom bi daal di la musal ci aafaat yeeg baliyaat yi waaw mooy malheur yeeg yooyu yëpp dala ci musal kon <laughs> voilà loolu euh, fii solo ci côté boobu mu ne woon nañ ko tudd ngir xam tamit euh, euh, que ne yeneen saa salaam non seulement wax ko mais da koo jullee moo tax yeneen waaye wax ba nee na man damaa dégg yeneen saa salaam di julli di tari saar bii nii di tari ñaari saar yi te lool dinañ dina am solo léegi ci jàngat yi insha allahu tabaraka wa taala bu ñu ci accès kon kon ñaareelu xadis bi nga xam ne moom lañ nekk mu ne euh, waan abi Sa'id mu ne mu ngi jële ci baayu Sa'id bi ah, al-Khudri radiyallahu taala anhu euh, annahu qaala mu ne nee na mu ne kaana nekkoon na rasulullahi yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yata'awwadu min aljaani doon sàkku yàlla musal ko ci ginne yu yées yi mooy aljaan waaw aljaan parce que dañoo nëbbu ci bëtu ñu bari <laughs> waaw waaw moom da ci doon wa aynil insaan ak bëtu nit mooy bët bu aay li wolof naan bët bu aay loolu dafay gis ah moo tax yeneen saa saam doon wax nañ ci musulu c'est vrai que euh, bunt bi doon wax ci wàllu paj yi euh, feebar yeeg yooyu mais loolu dafa am ah. waaw dafa am waaye nag taxul ngay tam nit kay dëmm ak ay tam di ko di kii déedéet waaw loolu borom bee bind di ko def ci kum ko loolu nag moo tax saxaaba yi amoon nag ci yeneen saa tam daa waxoon procédure ni ñuy def ngir faj loolu kese waaye nekkul waa boo ko defee waajooj ñu topp ko ay descendant am ay sëtama ci sëtaatam di leen ko xoole loolu amul loolu moom ñu réer kese doxale noonu comme ni mu xewee ci suñu réew léegi nag wal iyaazu billah kon Seydina Abu Sa'id mu ne kon yeneen saa sam doon ñaan muslu ci jinne yu yées yi <coughs> ak li nga xamante ne nii wa ay bët bu aay mooy bët boo xamante ne nii hein euh, bi nga xam ne man na laa euh, euh, xool yàqal la ay mbir hatta nazalat ba ni nga xam ne noonu la doon dem ci ñaan muslu ba ni muy wàcce al ñaar yi nga xam ne ñoom ñooy musluwaay ñaari muslukaay waay yu mag yi fa lamma nazalata bi nga xam ne nag ki la ñaari saar yooyu wàcc axada bihima yooyu saasam jàpp ci téye ci loolu wa taraka ma siwahuma lépp lu dul ñoom ñaar mu baleen lam doon def yépp mu bakko ta jàpp ci ñooñu mu ne rawahu soloona xadis bi at-Tirmidhi al imam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne xadisun lii xadis la xasanun bu baax léegi mu njëkk bi mooy est-ce que ko solo ñu ne bokk ñaari bokki taalibeem dal imaam an-Nasaa'i ak al imaam Ibn Maaja al-Qazwiini rahmatullah alayhima solo nañ ko al imaam at-Tirmidhi rahimahullah mu ne haddathanaa Hishaam ibn Yunus al-Kuufi mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Hishaam ibn Yunus al-Kuufi di Hishaam ibn Yunus ibn Waabil ibn Waddaah ibn Sulaymaan at-Tamiimi an-Nahshali Abul Qaasim al-Kuufi al-Lu'lu'i rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa al-Qaasim ibn Maalik al-Muzani mu nekk ñu nettal moo al-Qaasim ibn Maalik al-Muzani da al-Qaasim ibn Maalik Abu Ja'far al-Muzani al-Kuufi eh, rahimahullah ñi ne Abu Hafs rahmatullahi alayhi an al-Jurayri moo ko jëlee ci al-Jurayri ji Sa'iid ibn Iyaas Abu Mas'uud al-Jurayri al-Basri rahmatullah alayhi an Abi Nadrata moo ko jëlee suñu naan Abu Nadra al-Munzir ibn Malik ibn Qata'a Abu Nadra al-Abdi al-Basri rahmatullah rahmatullahi alayhi an Abi Sa'id mu jël ko ci baay Sa'id di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Zalaba ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji al-Madani Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yata'awwadhu min al-janni wa an wa 'ayni al-insani hatta nazalat al-mu'awwidhatan falamma nazalata axada bihimaa wa taraka maa siwaahumaa wa fil baabi an anasin wa haadaa hadiisun hasanun gariib voilà kon imaamu Tirmidi rahmatullah alayhi bi mu ko soloowee lii la ci teg waaw mu ne wa fil baabi nekk na ci bunt bi an hadiisu mel ni an anasin sayyidinaa Anas ibn Maalik radiyallahu ta'aala anhu solo na hadiisu mel ni mu ne wa hada lii nag xadiisun xadiis la xasanun bu baax garibun boo xam ne bu tumaranke la voilà moo tax imaamu Tirmidi ci baabu maa jaa fi ruqyati dil mu'awwidatayni foofu la ko indi abwaabu tibbi an rasuulillah sallallahu alayhi wasallam baabu maa jaa fi ruqya voilà parce que lii ci ruqya la voilà ruqya mooy bu dee dañuy faj waaw ni la mu'awwidatayni di moccu euh, ci jaare ci li nga xam ne mooy ñaari yi ñu muslo waaye u kayi léegi kon alhamdulilah kon ñaari xadis yi buñ seetloo li nga xam ne loolu lañ bokk mooy kon ci ñaari xaar lay wax muy suuratul qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ñoom ñaar lay wax seen li nga xamante ne nii mooy eh, eh, seeni ngëneel yi nga xamante ne tax na jaam bi jullit bi mu bàyyi ci xel alors qul a'udhu bi rabbil falaq mooy makkiya la saar la boo xam ne makkiya la lool la ñu mel ni ñoom al imaam al hasan ñoom Ikrima ñoom Ata ñoom Jaabir wax waaye <clears throat> lenn ci waxu sayyidna Ibn Abbas yi dane euh, madaniya la euh, ak Qataada <coughs> loolu euh, waaye loolu yeneen sa salaam lool ay wax la yoo xam ne ñoo ci am <coughs> te saar yi bala ñuy ji dafa am lenn lu ñuy nekkali ci sayyidna Ibn Mas'ud que ne dane ñaari saar yi ñoom euh, non bokkuñ ci alxuraan de yeneen saa salaam dëgg la da ko doon utiliser ngir di muslu di ci musloo di ci jaar di ñaan borom bi mu musal ko waaye lii bokkul ci alxuraan waaye loolu dafa wuteeg li nga xam ne mooy nettali boobu li nga xam ne moom la xamusallah mooy li ñu jële ci ijma'u sahabati doom moom sax moo tax euh, euh, imam Ibn Qutayba comme l'imam Qurtubi rahimahullah ci tafsir bi wax ne imaam Ibn Mas'ud kat dafa bindul woon euh, al-mu'awwidhatayni euh, ci ñaari saar yi qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin ci mushafam mooy kaamil bi mu yoroon ndax moom ndax moom da ko dégg ci ren saa salaam mu ci ñaanal muslu muslu waaye alxasan ak alxuseyn ñaari doomam yooyu radiyallahu anhuma léegi nag euh, moom mu jàpp ne. Euh, mook u'iidukumaa euh, bi kalimaatillaahi tàmm yooyu mu leen doon wax min kulli shaytaanin wa hamma wa min kulli aynin laamma naan maa ngi mus maa ngi ñaan yàlla ma musal leen yéen ñaar ñi ci di ko jaar ci kàddu yàlla yu mat yi ci bépp shaytaan ak lépp loo xamante ne luy dox la luy gaañe wa min kulli aynin laamma ak bépp bët boo xam ne buy ayibal la bu bu aay la waaye loolu boroom xam-xam yi dañ ko dàq ne am euh, Ibn Qutayba loolu mu wax noonu teguwut moo tax al imaam Abu Bakr al Anbari mu ne wa hada eh, mardudun ala Ibn Qutayba imaam Ibn Qutayba lii mu nettali ci Ibn Mas'ud loolu luñ koy delloo la waaw ndax li anna al mu'awwidatayn min kalaami rabbil alamin al mu'jiz li jami' al makhluqin parce que al mu'awwidatayn ci kaddu borom bi tabaaraka wa ta'ala borom bi defi la bi nga xam ne moo noot dafa dafa lottal mboolem bi defi waaw alors que u'idukum bi kalimatillahi tamma loolu min qawlil basar loolu waxu yonent bi alayhi salaam la dëgg la wax yu la waxam yëpp mais li nekk ci alquran moo tax alquran ëpp doole li nga xam ne du alquran ci wàllu woowu côté boobu boo ko xoolee noonu kon nag loolu lu am am solo la te loolu moo tax ñenn ñi ko mel ni euh, al imaam an-Nawawi ci al minhaj bi ñuy sara xadiis euh, bu njëkk bi bu Seydina Uqba bi dane loolu nekkal ñu koy nettali ci Ibn Mas'ud dane loolu moom dëgërul voilà loolu dëgërul voilà te loolu liy dàq ne le fait que bind ko ci jàppal ne loolu du ci alxuraan même bu dee nettali la bu siiw nag bu ñuy jëlee ci moom euh, mooy le fait que euh, moom bindu woon ko ci mushafam bi ñu ne la wa boroom xam-xam yi ne waaw mais naka noonu suuratul faatiha bind ko ci mushafam est-ce que jàpp ngeen ne Ibn Mas'ud jàpp na ne suuratul faatiha bokku ci alxuraan te mu ko doon jullee saa su ne xam ne lii leen saa saa doon jullee te pourtant def ko ci mushaf bi. waaw kon nag loolu le fait defu ko ci fekkiwul ne loolu day wane ne moom jàppul ne ci la bokk voilà mu ngi noonu <laughs> voilà <laughs> kon loolu al imam al Qurtubi mu ngi koy leeral eh, te lu mel noonu hmm? lu ama am solo la waaye looy li gën dëgër mooy loolu que ne Ibn Mas'ud radiyallahu anhu eh, mook saxaaba yee ñoom ñoo bokk lu ñu wax ci lii mooy faati al falaq su su suuratul falaq naas loolu ay la te bokk na li koy gën a leeral xadiis sayna Uqba bii mu ne yonent saa salaam moom moo ma wax ne ay aayalo yu wàcc waaw alam tara ayatin unzilat hadhihi al ayla lam yura mithluhunna qat xanaa gisoo ay aaya yoo xam ne guddi gii lañ wàcc mosuñoo gis lu mel ni ñoom waaw ne ko qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin naas ba pare ñu dem bi ñu wàccee ci ci ci ci def escale yoneen saa salaam di ko jullee kan lañ gis yoneen saa salaam di jullee tari faatiha di tari loo xam ne bokkul ci alxuraan na <laughs> voilà moom loolu ab wax la boo xam dafa dañ koy nettali ci Ibn wax jooju mooy xam dara sax te tamit ci boppam boroom xam-xam ne ne de façon sax daa jàpp loolu loolu dëgërul dëgg dëgg ci moom waaw kon qul a'udhu bi rabbil falaq Eh, di ñaan yàlla mu daal di lay musal ci borom al falaq al falaq borom xam-xam yi wute wax nañ la sànq am na ñu ne mooy suba gi ci gàttal eh, <coughs> eh, léegi am ñu ne non benn kii la benn parce que faaliqul habbi wan nawaa mooy kii kii tëj xar génne al habb wan waaw mooy tëj loolu bu ko defee yëf di ci génne comme pepp beeg yooyu ak li ngay ji am ñu ne benn sijnun fii jahannama la. Euh, alfalaq benn kaso benn kaso la benn ndungu siin bu nekk biir jahannama boo xamante ne nii euh, bu ñu ko ubbee rek waa euh, waa safara yépp yuuxu ndax tàngoor wu garaaw wu gën garaaw ci safara di ca génn ñii ne benn xur la bu nekk saja wala ci jahannama ñenn benn garab la bu yées yées gu fa nekk wax yi bari na am ñu ne benn montagne la waaw waaye yooyu yëpp ay wax la loolu Euh, wallahu taala alam <laughs> wa qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ci lu yéesu maa xalaq lépp loo xam ne yàlla loolu dañuy wan ne borom bi li safaan nekk ci àddina bi moo ko fi def sinon li nga bëgg wax mooy dañ koo forcer ci situation bi yàlla daal daa toog ñu forcer ko affaire yi di am ta tayu ko moo tax kii wax naan yàlla defu li li dul noonu yàlla bind ko kooku du xalaat parce que kon bu dee dañ ne yàlla bind ko mooy kon borom bi tabaaraka ko taala dañ koo forcer kon ci situation boo xam ne bëgg ko muy bëggul lu bon bi mooy mooy bindul lu bon li mais lu bon laa ngi am quand moom loolu moo tax ci koy wax da ko seetluwul waxam jooju waaye wax du garaaw la waaw mooy boroom bi moo bind lépp waaw waaw moom euh, euh, euh, lu lu du lu safaan ci moom lu jóge comme yeneen saa sam di wax ca naañ ba waaye ci ñaan ba waaye du dellu ci yow waaw asharu day jóge boroom day bind lépp waaye du dellu ci moom voilà kon moo tax comme day liis nag lu bon lu bëgg même bu dee bindu ci tuut ba pare moom la bëgg muy dal jaam yi moo tax ñu koy askanale comme niñ gisoon dañuy wax ci gént yi bam naan ah, ruyaa ci euh, arrahman la jóge ci yàlla mu fees dell gérna mi muy gént gu neex waaye nag kanta ay cauchemar ay li nga xam ne mooy ay ay gént yu ñàng di yuuxóog yooyu ay alxulmu ah, yooyu moom ci saytaane la jóge mooy saytaane bindu ci dara comme que da koo bëgg ñu askane la ko kon qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri lu yéesu yu bind yëpp rawatina Iblis wa min sharri ghaasiqin idaa waqab waaw di ñaan li nga xam ne mooy mu musal la ghaasiqin euh, idaa waqat mooy li nga xamante ne nii euh, mooy ghaasiqin idaa waqab mooy lëndëm gi bu dugg see bu nee daq bu nee dëxëj waaw <laughs> waaw léegi. bu duggisee lépp loo xamante ne nii moom day ànd ci lëndëm yi mooy dox parce yu ñaañ yëpp ci lëndëm yi la ñuy xaar ngir mën a jóg nag di semer le trouble ak yooyu xataa les agresseurs yi dina agiri yu yées yi kojaatekat yi guddi yi la ñuy xaar ak ginne yu yées yi seen mbokk yi kon nag wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffasati am ñu ne benn mooy ja al ghasiq tamit mooy eh, am nañu ko tekkee benn ab jaan boo xam ne bu idha waqab bu bu la fittee bu la màttee sa waay nga am problème muy euh, poison wam boobee <coughs> nga xam ne day dugg daal di lay massacrer loolu nag wa min sharri naffasaati fil uqad waaye maa ngi ñaan borom bi nga musal ma ci ñi nga xam ne ñooy ëf ci buum yi mooy njabarkat yu jigéen yooyu nga xam ne ñoo gën a yées ñëpp waaw ñoom moom nekk fi di njabaraate bi di takk di ëf di takk di ëf di takk di ëf di takk waaw xuf xuf di takk di ëf rek waaw kon nag mu ngi noonee ñooñee nga xam ne ay ngabarkat yu yées lañ ay maaman yoo xam ne mënuñu tus waaye mën nañoo ay yàq maan kese lañ man xanaa <laughs> léegi euh, wamin sharri hasidin ak tamit di ñaan borom bi nga musal moo ci bépp koo xam ne aje kañaan la hmm? ila xasab jamono jamuy mettre son kañaan en action voilà loolu mooy ci gàttal qul a'udhu bi rabbil bi rabbil lan bi rabbil falaq kanta qul a'udhu bi rabbin nas mu ne qul a'udhu waxal ne yow borom bi tabaraka wa taala a'udhu maa ngi muslu bi rabbin nas ci borom bi ndéefi malikin nas di borom eh, di borom rabb mooy ki leen dundal di leen màggal di leen matalal li ñuy doon waaye nag malikin nas ki nga xam ne mooy leen moom waaw mooy malikin naas mooy buuru nit ñi waaw waaw seen nguur yi ñuy tudd yépp ay sodu nguur la mais dëgg-dëgg malikul muluk mooy borom bi moo la yeneen saa saa doon tere ku ñuy woowe malikul muluk Kisra le le kaccoor en action ilaahi naas mi nga xam ne mooy boroomu ni mooy yàllaay ni nii ñi moom lañ war a jaamu de képp ku ñuy jaamu ku yàlla yàq ngeen ko min sharril waswaasi waa kan la ñuy ñëw di di di làqu ci turu borom bi màgg yi ci borom boobee ci lu yéesu min sharri mu musal ñëw ci lu yéesu was waswaasi gi nga xam ne mooy jax-jaxal alxannaas tay piqué <laughs> waaw mooy iblis mu yées mi di jam ci xolu nit ñi yoo xam ne yu yées leen sànni ay mbir yoo xam ne moom la leen di yàqee voilà alladhi waswisu fi suduri nnaas minal jinnati minal jinnati wan naas jax-jaxal xolu nit ñi di ci dugal yu yées ay xalaat yu yées ay pulsions dangereuses waaw yu yées <laughs> minal jinnati wan naas kon kon gi ko nga xam ne di dugal ay jax-jaxal day jóge ci nit ñi waaye day jóge ci eh, nit jinne yi mooy ñaari shaytaane shaytaane jinne bi comme li al imaam al Hasan wax huma shaytaanaani ñaari shaytaane lañ waaw am na shaytaanul jinni moom mu ne ko sudurun naas lay ci amma shaytaanul liis insi <laughs> te nitu jinne shaytaanul bi xolu nit ñi lay nekk di def kantaan shaytaane bi nga xam ne mooy shaytaane nit ki moom moom day ñëw ne fàng kon ñaari saar yooyu ci gàttal lool lañuy tekki voilà ci gàttal lool sax ñaar yooyu nag moom la al al imaam di indi seen fii xadiis bu njëkk bi Seydina Uqba mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam kon moo ma ne alam tara ayatin unzilat al-layla lam yura mithluhun mais xanaa gisul way aay yoo xam ne wàcc nañ leen guddi gi ma soo gis yu mel noonu mu mu ñàngal ko yii loolu mooy ci wàllu musluwaay waaw sinon a'zamu suratun fil qur'an yeneen saa sam xamal nañu ko waaw te mooy fatiha te sikki newul ne euh, ñi nga xam ne dañ ne Medina la wàcc parce euh, bul fàtte xadiis bi nekk saxiixayni yonent saa salaam bi ko Labiid ibn al-Asam bokkoon ci yahuudu euh, Banu Zurayqi daal di woon euh, faj daal di woon koy euh, liggéey waaw boobu noonu ci la Sayyidatu Aysa nee na yonent bi saa salaam moo ma ne Aysa xanaa yëgoo ne sama borom di may wéral ci li ma daloon wax na ma li ma daloon te wéral na ma ak ki ko def <laughs> waaw ba ni yónnee ci gàttal ñoom Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma fekk bon da doon nelaw ak ñaari malaaka yoo xam ne moom la gis ci génn kenn ki naan keneen ki mais kii lan moo ko dal mu ne moo wax kii mag bopp <laughs> dañu ko liggéey de dañ koo dañ koo liggéey ah kan moo ko liggéey ñu ne Labiid <coughs> Labiid de Labiid fi jaar Labiid moo ko moo ko moo ko moo ko liggéey <laughs> waaw léegi nag bon malaaka yi daal di ñu wax li nga xamante ne nii mooy euh, ni mu koy dindee wàccale ko wax ko saar bi yeneen saa salaam wax ñu dem jëli affaire ya ca benn teen lañ ko dugaloon bi mu wàccee nag gars yi ne bon ne yonent bi alayhi salaatu salaam eh, ñu ne ko ndax duñ ko fàttu waa ji mu ne non non borom bi moom muccal na ma ci li nga xam ne moo ma daloon loolu moom jaru ko waaw kon mu ngi noonu kon lool lu ama am solo la léegi mu ne <laughs> kon loolu ci la ñaar yi wàccoon loolu moo tax li nga xamante ne nii euh, muy euh, nu mu tudd euh, muy xadis bi ah, saar yi saar yi daal di daal di wàcc daal daal daal di daal di wàcc kon loolu lu am am solo la wallahu taala alam kon nag al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah bi nga xamante ne nii ci la ci la doon euh, shara hadis yi mu ne euh, mu ne fiihi bayaanu idami fadli al hatayni mu ne bokk na ci li nga xamante ne nii luy wane màggaayu fadli gàggaayu idami hatayni euh, suuratayni ñaari saar yi waaw ñaari saar yi seen màggaay wa mu ne loolu mu ne wa fiihi dalilun wadihun ala kawnihima min alquran wa raddun ala man nusiba ila ibn mas'ud xilaafa hada mu ne mu ne daa nekk loo xam loo xamante ne nii loo xamante ne nii dafa nekk dafa nekk loo xamante ne nii day leer këni këni euh, fi nga xam ne fa la wàcc mooy makkatul mukarrama fi nga xam fi nga xamante ne mooy makka mooy euh, ni mu tudd ci alquran la bokk ci alquran la bokk te day delloo ñi nga xam ne ñooy askanale que ne euh, ci Ibn Mas'ud que lii dafa wuute ak li nga xamante ne nii mooy liñ euh, lu wuute bii wax nañ ko sànq gis nañ ko sànq loolu nga xam ne moom lañuy ñuy nettali ci moom naan Abdallah Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dafa jàppoon ne moom saar bii nii <coughs> muy su saar bii nii bokkul ci li nga xamante ne nii. Euh, mooy alquran waaye loolu dëgëru voilà kon loolu lu amaam solo la léegi nag euh, bokk na kon ci lii ngay gëneelam mooy euh, lii hadith Mawlana ibn Abu Sa'id al-Khudri bi wax radiyallahu anhu mu ne yonent saa salaam kat kaana rasulullahi yata'awwadu min al-jaan mu ne yonent saa salaam da doon muslu ci li nga xamante ne mooy mooy ji mooy jinne ji ak li nga xam ne mooy bët bu aay mu ne bi nga xamante ni fa lamma nazalat hatta nazalat al ba ni nga xam ne ci la ñaari saar yi di wàcce muy ñaari saar yi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas mu ne akhadha bihima wa taraka ma siwahuma daal di jàpp ci yii waaw yi nga xam ne moom la doon musuloo am na nag ñu ne da doon wax ne ah, a'uuzu billahi min aljaan wa ayni l insaan loolu la doon am na bu borom euh, tuhfatul ahwazi mu ngi indi euh, kàddu yooyu ne neen saa salaam loolu la doon wax mooy da doon wax a'uuzu billahi ay yaqulu da wax a'uuzu billahi min aljaan maa ngi muslu ñëw ci borom bi tabaaraka wa taala mu musal ma ci jinne yu jinne yu baaxul wa ayni l ak bëtu nit boo xam ne bëtu bu aay mais bi aay bi sa bi ñaari saar yi wàccee. dalee na ba lépp lu mu doon def lu dul woon euh, dalee na ba loolu ak leneen wa taraka ma siwahuma mu bàyyi leneen lu dul ñaar waaw mooy lan doyloo kalaamu rabbil alamin bi nga xam ne moo ci wàcce lii ngir mu ci musloo ci lépp te dafa gis nga ni matale qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq dugal nga lépp lépp loo xamante ni lu yées la lu baaxul la lu yàlla bind maa ngi ciy yàlla mu musal ma loo koy jeexalu lépp ah moo tax ak qul a'udhu bi rabbin nas ah, ilahin nas min sharril waswa eh, qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin min sharril waswasi al khannas te daanaka mbonte yépp li ci ëpp ci iblis lay jógee waaw kon mooy dafa nekk loo xam ne shaamilatun shaamilataani shaamilataani waaw dañoo mat ñoom ñaar ñëpp nekk lu mat sëkk moo tax euh, jàpp ci yeneen saa salaam ba ko amee ci la bàyyi leneen lépp lu mu doon def waaw loolu day wan ne jullit bi yow tamit lépp loo xam ne ci la nga newoon boo xamagul woon yii moom bu yoboo bi ñu ko xamee nga bale waaw mooy lépp luñ la jox ma ne euh, li yàlla wàcce moom ak li keneen wàcce yem na ak li keneen wax est waxu yàlla yem na ak waxu keneen ak kooku man di doon est ce que dinañ tudd yàlla di tudd keneen ci wetam wal iyaazu billah kon moo tax yeneen saa salaam yi wàcce da koo doyloo kon dañuy xam ne tamit leneen lu ñu ci mën a jànge mooy ñi nga xam ne yii moom lay jariñ mooy ñi nga xam ne dañ koo doyloo sinon bu dee ne yow li alxuraan di wax da koo defee gëm waaw na nga koo desee gëm mooy boo na naan ah moom laa doon wax keroog gravité bi Iblis def ci jullit ñu bari ñoo xam ne fii mu ne bu ñëwoon ne la ñaanal ma dañoo amu problème wala dañoo bëgg nangam nga nga leen tàllal leen seen loxo ñu tàllal nga sari Fatiha kese ne ko alhamdulillah insha allah dina baax day jàpp ne sawaay da nga koo naye quoi wala kii ah lii doy waaw bu la ñemee dina leen way boo koy defal ma ci leneen Fatiha baax na waaye leneen loolu mooy gravité bi waaw Iblis nag xaw na réussir foofu ci ñu bari waaw te loolu noonu nit ku fase noonu mbir yi moom da ngay ne kiif te da lay alal mais wal iyaazu billaah calamité la ay nit ay jullit ñu jàpp ne man nañoo trouver seen salut moo xam njariñ ju ñuy ut wala lor bu ñuy dàqulu ci leneen lu wuteek li yàlla wàcc bañ jàpp ne loolu noonu xanaa waa alxuraan waaye waa alxuraan de waaye waaw nañu mel ni yonent bi alayhi salaam nañ ko roy moom lañu suñu borom royloo bi ñaar yi wàccee dafa bàyyi axada bihima wa taraka waaw lu la waay man a jox Serigne Diw nee na Serigne Diw bind na nangam ak nangam pour musluwaay ma ne musluwaay li ci gën a màgg mooy li yonent saa salaam jàngale waaw waaw mooy li mu jàngale te moom la doon jëfe dara féetewu ko kaw te mooy lii nga xam ne moom lañu borom bi tabaaraka wa la wàcc ci ñaari saar yi nga xam ne neex a mokkal teg ci bi da koo yombal lool bokk ci saar yi nga xam ne ñoo gën a neex a mokkal ginnaaw faate muy qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin waaw jafewul waaw kenn du la ci laaj bu weexal kenn du la ci laaj dara nga wax ko gëm ko borom bi musal la waaye boo ko fi bàyyi alhamdulillah wala naan moom rek est-ce doy na nga dem ci maaman yi nga xam ne mënuñu tus non seulement dinga nga fi amee bàkkaar yàq fa sa xaalis yàq fa sa jot ba pare ni gën a yées nag moo ñu yàq sa pas sax wal iyaadu billaah di la gëm loo ne bon yow ba nga génnee keroog ku gàtt ka nga dajeel wala ku njool ka nga dajeel wala ku xeereer ka nga dajeel moo tax say affaire yàqu kullu hada kadib loolu lépp ay nar la day wax lu ko neex rek ba pare jaxasalaat say bokk nag <laughs> waaw jaxasalaat say xarit jaxasalaat ñépp moom iblisul lain mu yées mu bon ni nga xam ne loolu mooy rôlam bi gën a màgg bu boobaa nga may ko mu réussir ko kon ñaari saar yi am solo a ah. waaw bi rabbil falaq kon gëneelu ay saar yoo xamante ne nii di ñaaxaate ci ah, ay aay yoo ay saar yoo xam ne yu jagoo la yii jagoo nañu mooy moo tax yeneen saa sama lam yura mislahunna amuñu masuñoo gis lu mel ni ñoom ñaar ci wàllu muslu waaw masula am moo tax mu wax ko sayyidina Uqba ibn Amir aljuhani aljuhani alam tara ayatin unzilati layla lam yura mithluhunna qat waaw masuñoo gis yu mel ni woom mukk mooy ci wàllu lu jëm ci musu waaw ñoom ñoo ci aay moom <laughs> waaw gis nga jinne yi balballu fii ak saytaane yi yow yow jëlal say qul a'udhu bi rabbil falaq ak naas waaw boo ko yor dañ lay abal dañ la dul jege sax waaw waaw loolu nañ ci jàpp te gëm li nga xam ne moom la suñu boroom wàcce loolu moo mooy njariñu jullit waaye lu dul loolu day yàq sa pas-pas ba pare doo wér doo wér doo dox ba pare am ci bàkkaar ñàkk ci sa alal ak say lépp sa économie yëpp nga def ko ci paj moo xamante ne waa ji faju la de <laughs> waaw moom kay jéng na la saa boo demee xaw kii daal di mën a li ñëwaat wal iyaadu billah kon ñu am na bii ñëw ñu gis hadis mille seize léegi nag léegi nag